baada audu billahi min alsheytaani alrajim falamma samicat bimakrihinna arsalat ilayhinna wa aatadat lahunna muttaka'an wa aatat kulla waaxidatin minhunna sikkiinan wa qaalat ixruj calayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qattacna aydiyahunna wa qulna xaasha lillahi maa haadaa basharan in hada illa malakun karim suñu boroom azza wa jal di wax fanweer bi ak benn kon mu ne falamma samiat bi nga xamante ne nii ci la ba ak jëw ya nga xamante ne nii moom lañ ko doon jëw moom soxna sa di soxnaay buur ba su ñenn defuñu ko ñu dul soxnaay ñi nga xamante ne nii ñooy yi nga xam ne ñooy ñu tedd ñu ca Égypte di ko waxtaane nag ca seen salon ya ak fa ñuy dajee ak fu ñu daje rek di waxtaane mu dégg nag bi makrihin na mooy ca jëw bañ koy jëw ak pexeeñ teg di ko waxtaane fu ne di ko grand place fu ne arsalat ilayhinna ci la ndaw si nag moom moom moomala di jabaru al aziz di buur bi wala di sang boobale daal daal di yónnee ci ñoom daal di leen yónnee nag li nga xam ne mooy ay invitation ne moom daal moo leen invité nag ci benn reception bu mag boo xamante ni nii daal da ciy dajale yi nga xam ne mooy jigéen ñu tedd ñi fii ci Égypte nag daal di leen yónnee nag bu doon tey ñu ne carton invitation yi ñu daal di leen enveloppe dugal leen ca enveloppe ya daal di leen yónnee nag ku nekk nag ci soxna yoo yëlee ñu yónnee la ko nag ne ah c'est le la première dame kat moo nee invité bi sàngam wa antadat li nga xam ne nag mu waajal nag lahun na ku nekk mu takaa fa nga xamante ne nii daal mooy tooguwaay yoo xam ne ci ngay mën a wéeroo wa aatat mu daal di jox kulla waahidatin minhunna sikina ku nekk ci ñoom nag mu daal di lay tegal mooy daal ni ñuy réceptionné xam ngeen ni mu demee daal yéen a ma gën a raffiné fuuf mooy daal di ngeen di tooge teg taabal yi daal di defar li nga xamante ni daal mooy mbir mi teg li nga xam ne mooy mooy mooy paaka yi fii fourchette yi fii teg lii nag war a indi nag li nga xam ne daal mooy mooy li ñu war a xéewloo ak yooyu kon nag mu ne waa aatan mu jox kulla waahidatin na ku nekk daal taabal ja nga toog mu mu nooy lool bakkane lool toog woy lool mu daal di la tegal la nga xam ne sikkiina la nga xam ne mooy paaka yoo xam ne daal li ñuy lekk ndax foog nga war koo dog ndax mbir yi moom moom ci yukk lekk yu kawe yi la de waqaalat mu daldi leen wax nag bi ñépp jajee nag ba na yépp daal di jajee nag ñu daldi toog nag ca bés ba lépp nag toog nag léegi nag waqa falam na fa waqaalat ba mu xamee ni ñépp toog nañ mu indi ñu servir li nga xam ne mooy lekk yi ba ñépp nag tiim lekk ya nag ndawal ya yor li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy paaka yi nga xam ne moom lañ koy daggee waaye ku wax paaka buñ koy dagge mooy am na leneen loo koy jàllalee pour ku jàpp ne mooy yiw yii nii mbiru tubaab la ak mooy léegi la xew yor paakaaki fourchette moo yow xamoo ni ngay wax yow da ngaa nekk koo xamante ne nii occidentaux yi daal dinay gëlëmal sa xel mi daal dinañ ciy toog lëndëmal la gëmle la loolu ñoom ñoo ko fi génne tal hada kadib loolu ay wax nar la yoo xamante ne nii loolu moom lu leer la wa aad gi nii mos nga foog ne ñoom Firawna yii ak ñi leen jiitu woon ñoom xamuñu woon yooyu moo lu tax ko ndaw si def loolu le wa qaalat bi ñépp toogee nag ba tiim ndawal yàgg yañ war a dag qaawalat mu ne nag uxruj ne Seydina Yuusuf dem nag ne ko nag génnal na ci ñoom ngir foo xam ne mu génn ñëw ngir foo xam ne ñépp a koy gis ñoom ñépp koy gis ay ra'aynahu ba nga xam ne nag ci la ko soxna yi ne ray xool gis ko akbarnahu mbir mi hoo ñu rëyal ko ne waa kii moom lii mooy lan waay wa qatta'na aydiyahunna ndax taar bi nga xam ne moom la amoon te loolu am na luñ ci tuddoon bi ñuy gis suuratul Israa'i bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax bi mu gisee Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam mu ne moom maa ngi ko gis dañ koo jox xaaju li nga xamante ne nii shatranul husni li nga xamante ne mooy mooy ab taar xaaj bi daa mel ni suñu boroom daa jël taar xaaj ko ñaari xaaj benn xaaj bi mu jox ko Seydina Yuusuf alayhi salaam beneen fa état bi ci la nit ñi di di di njëkkalante quoi ci la jox ci nit ñi kii mu jox la ci lii kii mu jox la ci lii ndax loolu nag taaram bu rëy boo bële moo tax jigéen ña daal di mbir yi rëyal mu ñu rëyal ko waqattana ba paaka yu ñor ñu commencé bi ci dagg ay diyahun na seen loxo yi waqul na te yëguñ ne sax mooy mettiwul ndax yëguñu ko ndax lii ñu gis kii taar bu toll nii loolu xam nga ne doo ko dégg loolu moom mosoo koo dégg nit ku rafet a rafet ba yow paaka ba nga yor wala lay gaaña la nga yor yaa ngi koy jam sa bopp te yëgoo ne yaa ngi koy def kon lii xam nga ne loolu rek boo ko imaginer ci ngay imaginer kon mais Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam mais kon kii ban taar la yoroon loolu wallahu a'lam mu ne nag waqat taa ñu ngay dog ay diyahun nañu dog seen loxo ya nag mooy seen di la dagg seen seen seen seen seen seen seen seen tenk ya ñu ngay dagg seen loxo ya au lieu ñu dagg li nga xam ne mooy dawal léegi lañ doon lekk ñuy dagg seen loxo yi waqul na ñoom ñoo soxna yooyu yépp ñu waxandoo d'une seule voix benn kàddu boo xam ne kenn desu da de haasha lillah ay waay jile waay ñun de ñoom ñu ngi ñu ngi soril borom bi tabaaraka wa taala mooy loo xamante ne nii waay waay borom bi daal gàcc ngaa laa moom moom mi nga xam ne moo sori te yooyu borom bi daal mooy bindu lu ne ay waay kii de kenn manu la def ni moom maa hada bashara kii de moom kii ñu gis kii du mbindeef de la ilaha illallah bi taar non kii moom du nit waaw kay mooy gaay ah, waaw soxna yi nee nañ yii taar moom nit manul góor manul am taar bu mel ni waxuma la góor mais jigéen sax manul am taar bu mel ni rawatina góor non kii du mbindeef ay hada kii daal nekkul illaa lu dul malakun kii daal du dara kii du nit ah kii nii ndekete ab ab malaaka la karim boo xamante ne nii bu tedd xaala léegi nag bi ñu waxee lii ndaw si ne leen fa daalikunna alladi lumtunnani fii qaala ndaw si ne fa dalikunna walla moom mee nag mooy bi mu ñëwee ba wax loolu am na si mufassiruna yi bañ gis ko ba commencé di dagg di wax loolu léegi nag daleen dane Seydina Yuusuf léegi man nga retourné wu man nga dem dellul léegi ba mu delloo nag ndaw si soxna yi wax yi mu ne leen waaw kay fa dalikunna alladhi lumtunnani fii waaw kay mu nga noonee moom mee jóge fi léegi ci moom ngeen du moom ngeen ma doon noon ŋàññe di ma wax lu nekk ci seen grand place yi foog ko woon fees na sama xol bi yéen a ngi nii yéen yéen a ngi koy benn bés ngeen ko gis yéen a ngi koy door a gis daggaate seen loxo yi ta tayu ngeen ko ba pare bi wax lii man mi dëkk ak moom yépp nag ba benn ay ati at ba niñ màgge benn bés kese laa ko sàkku yéen nag ngeen nekk ñoo xamante ne nii benn yoon ngeen ko gis di wax lii voilà fa dalikun na lumtunani fii waaw kay moom moo la nag mooy ki nga xamante ne nii ci moom daal ngeen ma doon ngaññe waaw kay mu goog léegi nag bu ko defee wala xat te nag ndaw si nag wax leen nag ne leen wala xat mu reconnaître nag raawatuhu dëgg dëgg man nii maa ko sàkk woon du da koo déggoon ay rumeur rek yooyu di wax même bu dee ne lool di wax léegi man yëg leen ne man maa ko sàkk woon an nafsihi ci boppam fastan sama mu daal di woon bañ wala in lam yafal te bu dee deful maa amuruhu yi nga xam ne maa ngi koy digal ndax ndaw si lii day wane ne kon ndaw si boobu ba léegi bàyyiwul mooy ne essayé woon na ba mbir boroom këram dajeeg ñoom ba ñu waxoon loolu waaye mbir ma daa desoon ci moom ba léegi ba léegi xeññeem googu mu amoon ci moom quand même bëgg ba léegi joteeg moom desoon na moo tax mu ne fa wala in lam yafhal ta bu deful maa amuruhu yi nga xam ne moom laa koy digal mooy àgg ci man joteeg man layus janan na waat nañ ne dinañ ko fob dinañ ko tëj dinañu ko tëj lu dee des na ko tëj wala yakunan na te dina bokk bu boobaa mina saagiriina ci ñi nga xam xamante ne ñoom la ñuy toroxal mooy dugal leen dungu siin daal leen fa yóbbu ñu bokk ci ñi nga xam ne daal ñoom la ñuy ñi nga xam ne daal ñoom la ñuy nekk ñoo xam ne wax dëgg ku ñu yóbbu kaso moom mooy fi nga xamante ne nii fa la ñuy yóbboo gaa yi nga xam ne ñoom la ñuy toroxal xaala bi seydinaa yuusuf nag alayhi salaatu wassalaam gisee lii soxna yi di def ak lii ñuy wax ak yi nga xamante ne daal moo fa jëw alhamdulillah mu ñaan boroomam nag jublu ci boroomam mu ne bi e eh, yow ñu borom sama borom as sijnu li nga xamante ne nii de mooy mooy kaso kaso bi ma naan bu ma deful lii ndax lii day mel ni mu nga fa woon wala boog mu xam ne ñii daal lii nii mooy kon mbir mu jeexagul jaw a ngi desewu xam mbir de ñii ndaw soxna yi nii ñu mel te ndaw si ah moom ci naa woon na kon que ndaw si baw ko ba léegi mu ne nag rabbi e yow li nga xam ne daal mooy kaso ahabbu ilayya moo ma gënal fuuf mimma yad'unani ilay ci li nga xam ne ñoom soxna yi moom lañ may woote mooy def loo xam ne lu ñaaw la lu bon la loo xam ne maasiya la booy bàkkaar la mooy faa faaxisha la jombuteef la de mooy lan am ñu ne noo ndaw si la ci jublu mooy mooy mooy mooy boroom kii bi mooy boroom ki nga xam ne mooy jëkkëru jabaru boroom këram mu jëkkëru sangam moom la ci jublu ne man daal kaso moo ma gënal lii mu ne bu ma ko deful moo tax ñenn ñi ne non fekke woon na bi muy wax lii bi muy reconnaître mais comme que moom muy reconnaître de toute façon fële waxul dëgg la sama boroom këram dëgg la man la mais mbir yee leeroon ndax mbir yi ñoom ñoo ñoom preuve taxawal seen bopp daal léegi nag Seydina Yuusuf am ñu ne non da koo fekke moo tax mu ne kon sama boroom man de kaso bi mu may wax naan bu ma deful li mu may digal kon nag kaso boobu mooy tëkkoo man de moo ma gënal fuuf mimma tad'unani ilay moom laa gën a sopp ci lii ñu may woowe wala lii ndaw si di ma woowe muy nekk koo xam ne damay joteeg moom ci loo xam ne daganul wa illaa tasrif nii waaye ndax bu dee ne mooy ne man rek sama bopp kese manuma cee muccu de wa illaa tasrif nii boo ma wëyalul daal di may protéger wëyal ma dàqal ma anni mu wëllif ma kaydahunna seen pexe yi ñuy teg ñoom soxna yi wala soxna sii asbu ilayhinna man de dinaa jéng jëm ci ñoom te bu boobaa bu ma jéngee ci liñ may jéng jëm ci liñ may woo muy joteeg ñoom ci loo xam wala moom mii ci loo xam ne lu xaraam la akun bu boobaa dinaa bokk minal jaahiliina ci ñi nga xamante ne ñoo ñi réer mooy ginnaaw ba nga xam ne delloowuñ la njukkeel yow boroom di tabaaraka wa taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in